al imaam al haafiz an-Nawawi mu jàll ci xadis bi ci tegu ni xadis numéro xadis bi jóge moo doon quatre cent huit bii xadis bi ci tegu de xadis alhamdulillah quatre cent neuf quatre cent neuf ñeenti téeméer euh, ñeenti téeméer ak juróom-ñeent rawa an abi saidin alxudriy radi allahu taala anhu annahu qaal qaala rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam kayfa an'amu wa saaxibu alqarni qad iltaqama alqarn wastamaca alidna mata yu'maru bilnafx wastamaca alidna mata yu'maru binnafxi fayanfux فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور kadaa fassarahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon xadiis baa ngi noonu bii mu ne waa Nabi Saïd mu ngi jële ci baayi Saïd al-Xudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw mu ne annahu qaala qaala nee na wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na kayfa an'am ana nan laay nekk ci nan laay bige nan laay mën a bànneexoo dëgg-dëgg waaw naka laay mën a nekk ci mbëgg dëgg dëgg dëgg ci di bége addina bu jege bi te gaaw a jeex fekk wa saaxibul qarni ki nga xamante ne mooy borom buftu ba mooy alqarn moo tax al imaamu Nawawi mu ne ca suuf alqarnu mooy béjjën xam nga alqarnu mooy béjjën mu ne huwa moom nag as-suuru alladi qaala allahu taala mooy buftu ba waaw mooy buftu ba nga xamante ne nii ah mooy trompette ba. ba nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala qaala allahu taala wa nufxa fi suur dem wax ci suuratul kahf ca aay quatre-vingt-dix-neuf ni ñu ëpp ca mu ne kadaa naka noonu fassarahu la ko euh, la ko tekkee rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa suur mooy al qarn la boo xam ne benn boo xam ne saaxibul saaxibul qarni xam ne moom la ko borom bi dénk te moo ñaari ëf yam ci war a ëf muy Seydina Israfil alayhi salatu wassalam yonent bi alei saatu ne kon nan laay bànneexoo ci àddina ak fii ci àddina wa sahibul qarni te ka nga xamante ne moom la borom bi jox malaaka mi nga xam ne moo ci war bi ëf qad iltaqama al mooy ne sax na ko ba pare waaw na buftu ba wastama al di déglu di xaar rek may noppam ki nga xam ne mooy boroomam di déglu waaw di déglu mataa ana kañ yu'mar lañ koy digal bi nafx yi bi nafx kañ lañ koy digal mu ëpp allahu akbar waaw wastama al izn mata bi nafxi fa yanfu fa yanfu bu ko defee mu ëf ko léegi bi yonent bi alayhi salaam waxee lii mu ne nag fa ka'anna daalika saqula ala ashaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ah mel ni nag waxu yonent bi alayhi salaam bii dafa diis lool ci saxaabaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam Allahu akbar <laughs> Allahu akbar oh. mel ni lu diis lool mooy kaddu gi yuu mbir mi diis na ci ñoom lool way lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam seetlu ko fa qaala lahum mu ne leen quulu wax leen xasbuna allah xasbuna doy nañu sëkk allahu waroom bi moom dong doyloo nañ ko wan ni'mata askay te ni'ma ka baax alwakiilu ka nga xam ne moom lañu wàkkiir lu ci moom moom lañ bàyyee suñu lépp doy nañu waaw doy nañu mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi yu daal imaam Abu Isa ni solo woon xadis biñ génn sànq at-Tirmidhi rahimahullahu taala la ca suuf al-Qarn gis nañ ko sànq léegi kon laaj bu njëkk yaa fay li ñu woo ci war a mooy ana est ce moom dong ko solo ak fan la ko solo dañ naan la moom rek solo bu ko al imaamu Ahmad solo na ko al imaam ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al-imaamu al-imaamu Tirmidi andi na ko ci ñaari bërëb andi na ko ci abwaabu sifatil qiyaama ah, war-raqaa'iq wal-wara' an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fii sha'ni suur di ñëw ci mbiru li nga xamante ne mooy buftu boobule indi na ko foofu na ko ci kitaabu tafsir abwaabu tafsir moom abwaab la abwaabu tafsir tafsir al-Qur'aan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun wa min suurati az-Zumar hadis bii nag dëgg-dëgg fi mu ko indi mooy biñ la njëkk a wax mooy ci abwaabu sifatil qiyaama moo indi mooy kaddu yi laa bëgg wax si noo indi na ko tamit mais kaddu yii Imaam An-Nawawi indi mooy yi mu indi fii. kon mu ne haddathana al imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Suwayd mu ne ki ñu nettali mooy Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusi gis nañ ko sax at-Tusani al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne net akhbarana xabarana Abdullah mooy la même mooy le même Abdullah ibn al-Mubarak mi ñu la doon wax sax ibn al-Waddah al-Hanzali que ne boo ko fii laajte ñu lay jàllale ci fenêtre bi Abu Abdurrahman borom kitaabu zuhd rahimahullah qaala mu ne axbaranaa abul alaa mu nekk ñu nettali mooy abu alaa di xaalid ibn tuhmaan abu xaalid as-saluusiyu al-kuufiyu rahimahullahu ta'aala al-iskaaf qaala mu ne an Atiyya mu jël ko ci Atiyya di Atiyya ibn Sa'd ibn Junaada al-Awfi al-Adwaaniyu al-Jadaliyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala Eh, moom mii <laughs> yaa ngi fàttala ko <laughs> moom mii la Atiya <laughs> wala fàttala ko fay moo ne eh, imaamu Addahabi moom la ne dañuy nettali ne al mel na mu kàccoora mi woon ibn Yusuf te moo dóoroon catapulte yi taay mu ngi ko wax ci Kaaba gi bi ñuy xadiis Seyna gi moo fa dóoroon te zamanu fitnati eh, ibn Zubayr xadiis boobu bi nga xam ne ci la jundub dajale eh, ñooñu di wax ak ñoom <laughs> léegi eh, alxajaaj imam Az-Zahabi ne woon dañuy eh, nettali ne du ko dóor arba'ati sawt waaw quatre cent coups la ngir lan ngir mu mu mu mu Ali wal iyaadu billah waa ji bañ Atiya bañ mu ne moom nag Atiya wa kaana shi'iyyan rahimahullah wala rahima al <laughs> mu ne waaw malgré chiite la rahimahullah yal na ko yàlla yërëm man laay wax da ad-Dhahabi waaw man mii bokk ci ahlu sunna siit bii di at yi moom yal na ko yàlla yërëm wala rahima al-Hajjaj waaye yal na bu yàlla yërëm al-Hajjaj mi <laughs> ko dóor ngir lan mu rëbb koo xamante ne nii bañ ko kii bëgg ko ci ngëm yàlla la bokk Allahu akbar waaw te yonent lay saab saab waxoon na ko gisoon nañ keroog bi ñuy gis ansaari hubbul ansaari minal iman ak tamit bañ leen ku leen bañ boo leen bëggee day waral bëggu yàlla ak yonentam nga bañ leen day indi loolu waaw Ali waxoon nañ la foofu que ne moom nee na ahd lii de digg la bu ma yonent mi alayhi salaatu salaam bu dëggu bi wax waaw mooy képp ku la sopp ku dul woo jumlum yàlla kenn du la bañ ku dul munaafiq kon kay kooku moom jarul wax rahimallah kon al-Hajjaaj kaccoor bu mag bi ati yéen <laughs> moom nag saduq la daa bari woon lu mu doon juum nag waaw <laughs> siit la woon boo xam ne da doon def ay tadlis waaw moom daa bari woon lu doon juum ba pare bari ay tadlis quoi moo tax gaa yi eh, al imaam Abu Dawud as-Sijistani ne laysa billadhi yu'tamadu alayhi kii moom atiya moom bokkul ci ñi nga xamante ne nii dañuy sukkandikoo ci moom moo tax moom eh, bon eh, kiiwul quoi moom dëgërul waaw moom dëgërul quoi waaw moom moom. dëgërul moo tax it <laughs> al imaam an i mu ne da'if ad-Daaraqutni ne laysa bi qawi kii moom dëgërut waaw moom Atiya ah kon an Atiya kon gis nga càllale bi waxoon naa la boo gisee yii rek ñuy taxaw ci yii rek Suwayli moom taxul ñu koy wax parce que Suwayli gisoon nañ ko sànq boo fàttale ko ñu ne la moom fiqa la woon voilà loolu boo waxoon nañ la ko looloo tax taxawaatuñu ci Abdallah ibn Mubarak biñ koy sànq laa la ne radiyallahu anhu boo ko fi laajee ma <laughs> ko. Xaalid ibn Tuhmaan waaw moom waxuñu ko voilà moom ci xala voilà waaw moom kii am na ñu ko boole Ibn Hibbaan da ko boole ci atba'u taabi'iin ci kitaabu siqaat waaw waaye da doon nag wa kaana yuxti'u da doon juum léeg-léeg léeg-léeg wa yahimu muy def def la moo tax kii al imaam al xaafid al al al al Asqalaani ne moom moom mii de Eh, saduq la rumiya bi tashayyu thumma ikhtalat waaw ku dëggu la eh, jame nañ ko nag ne ab chiite la woon waaye mujj gi da doon dax daa jaxasoo voilà moo tax al imaam Abu Dawud rahimahullah al Sijistani mu ne moom tu kii eh, al imaam al Ajuri ne moom tudd ko lu dul illa bi xayr lu dul lu rafet voilà am na moo tax dañoo wute ci ay mbiram kon nag mu ngi noonu le ah kon mu ngi noonu le mu ngi noonu la taal imaam euh, kii euh, Ibn Ma'in moom da koo da koo wéradil li tax parce que li mu jaxasoo après voilà waaw kay boo ngi noonu kon mu ngi noonu léegi moom mu jële ci Atiya moom wax nañ naan Abi Sa'id mu jële ci Abi Sa'id ama Atiya mi <laughs> Atiya mi keroog boo fàttalikoo biñ lay kii kene moom bokk na ci problème yi mu doon def daa bari tadlis yi ñu doon wax bi wax naan diw moo ci moom la jëlee ndekete yoo jëlewul ci moom jëlee nañ ay xadiis bi Seydina Abu Sa'id al-Khudri dëgg la waaye bi Seydina Abu Sa'id al-Khudri génnee àddina al-Kalbi la doon toogandool waaw di di fekkee nettaleem yu bari yi kal al-Kalbi nga xam ne naka mënoon a nettali te moom matruk la moom moom ay waxam jaru da dàq ganaar hein pas doom ji de mais bàyyi ji al-Kalbi <laughs> moom muy muy fekke li nga xamante ne mooy nettaleem yi waaw di jëlee ci al-Kalbi wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi kaza lii nangam ak nangam sa waay mokkal ko am ya mokkal ko daal yëpp kal bii la ñoo doon nekk am am na ndoom mujj gi di Seydina Abu Sa'id génne àdduna ba pare mu jël al kal bii di ko dàkkantale Abu Sa'id gis nga lu garaaw loolu ba pare di jële ci moom bu bu waxee ñu ne ko mais yow kan moo la kan moo la nettale hadith bii ngay wax mu ne haddathani Abu Sa'id bu ko defee nit ñi jàpp ne saxaaba bi la Abu Sa'id al-Khudri ndekete yoo al-Kalbi la xam nga lii c'est tellement grave te moo ko tey <laughs> moo tax moom hadis bii moom euh, euh, ngandaamaa problème da cee na kon an Abi Sa'id mu jëli toon ci Abi Sa'id ah kon nag bii bon euh, Sa'd ibn Sinan Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri mais at yow du façon ay mbiram leeroo xaala <laughs> mu ne xaala Rasulullah mu ne yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na kayfa ana naka an'amu wa saahibul qarni qad iltaqama al qarna wastama'a al ilma mata yu'maru bin nafhi fayanfukhu fa ka'anna dhaalika thaqula ala ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahum quulu hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakiil ala allahi tawakkalnaa loolu la ci yokk imaamu Nawawi nag hasbunallah wa ni'mal wakiil bi kese la yor imaamu Tirmidi bi mu ko solo mu ne hada hadithun hasan li hadith la bu hasan wa qad ruwiya min ghayri wajhin te solo nañ ko ci yeneen wàll yu wuteeg bi hada al hadith hadith bi an Atiyya jële ko ci Atiyya an Abi Sa'id mu jël an Sayyidina Abu Sa'id an Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwa lu mel noonu alhamdulillah imaamul Haakim daal na koy solo daal di koy wér ah imaamul Haafiz Ibn Hajar ci al-Fath mu ne imaamu Tabarani soroon na ko jaare ko ci yoonu Zayd ibn Arqam na ko noonu imaam Ibn Mardawayh soroon na ko jaare ko ci yoonu Seydina Abu Hurayra mu ne imaamu Ahmad soroon na ko imaam al-Bayhaqi jaare ko ci yoonu Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma waaw <laughs> te foofu daf caa wax ne Jibril an yaminihi wa Mikaa'il an yasaarihi wa huwa saahibul eh, suuri yaani Israafil voilà <laughs> mu ne ci hadisu imam al-Bayhaqi boobale Mawlaana Ibn Abbaas dana Jibril lay nekk ci ndejooram Mikaayil nekk ci càmmoñam kan càmmoñu kan ak ndejooru kan yaani wa huwa saahibu suur yaani Israafil Seydina Israafil moom mooy kii ëpp ci buftu bi waaw mu ne bu boobaa jour bi muy ëffee bi mu war a ëffee Jibril day nekk ci ndejooram Seyna mi kii Mikaayil nekk ci ci ci li nga xam ne mooy càmmoñam waaye nag euh, sauf que xa euh, càllale wa fi asaaniidi nañ ko ci ñoom wax am na mooy dese am na ak jaaru faiblesse bu nekk ci sanad yi waaw. waaw mu ne al imaam al Haakim it soloo na ko bi sanadin hasan sanad boo xam ne nag bu baax la an Yaziid ibn al Asam an Abi Hurayra jële ko ci Yaziid ibn al Asam mu jële ko Seydina Abu Hurayra mu yëkkati ko waaw kon nag mu ngi noonu le mu ne inna tarafa saahibil suuri mundu wukkila bihi musta'addun yanzuru nahwa al arshi maxaafata an yu'mar qabla an yartadda ilayhi tarfuhu ka anna aynayhi kawkabaani durriyaan waaw foofu mu ne yonent bi alayhi salaam hadis bi Seydina Abu Hurayra yëkkati ko ci hadis boobu mu ne la boobu nag xasan na waaw ci eh, imaam al-Hakim moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne foofu la Seydina Abu Hurayra da ne inna tarafa saahibu suur gis nga xef xefu mooy bëtu saahibu suur xef ya xef la mundu ukkila bihi bañ ko chargé ne ko yaay def lii ba léegi yow yaa war a fi buftu dafa waajal musta'idun pare pare na pare na boppam xaar yanzuru di xool nag ndax wal arsh jëmale arsh di ragal nag maxaafata ragal an yumara ñu digal qabla an yartadda moom mu ngi xool saamu xef ndax day ragal ne jamono buy xef boo maywul ñu jox ko ndigal fekk moom xef ba ndigal na mu ko war a wéyale <laughs> mu ne moo gisee ñaari bëtam ya ñu ngi mel ni ay ay ay biddiw yoo xamante ne ay ay kawkab ay étoile yoo xamante ne nii yoo xam ne yu yu yu yu leen yu <laughs> kon xadis bi kon gis nga mooy finalement xadis bi li imaamu Tirmidhi li tax mu ne xadisun xasan mooy xasanun euh, bi shawaahidi ak tamit bi jam'i turuq boo boolee yoon yi mu jaarak ak saxaaba yi ko kii yëpp boo ko boolee loolu day yor darajaay xasan voilà moo tax bul ñëw rek fekk. bon eh, saa yi am naan lii lii xanaa ah, moom xam na li tax Imaam Tirmidhi moom da nga koo gën a xam kuy Atiya <laughs> fii mu ne ñoo yaakaar nga ne ñoo ko gën a xam kuy Atiya ak Abul Ala mi Xaalid ibn Tuhman dañ koo gën a xam ne hadithun hasan xam na lu tax mooy yeneen yi <laughs> waaw yu kon nag moo ngi noonu kon lii nii la hadith eh, bi wax yonent bi léegi ginnaaw kon taxriij bi nii lan mooy la ngaa xamante ni nii moom lañ caa mën a ah, lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi baabul xawfi <laughs> mooy bu dee yeneen tubaab saa saa ci boppam moo naan kayfa afra kayfa an'am ana nan lay xéwloo nan laay bànneexoo dëgg-dëgg fekk wa saaxibul qarni ka nga xam ne moom la borom bi dénk buftu bi qad iltaqama qarna daal dina koy sax di xaar. ndigal moom nag mu fuuf te bu mooy xew dinañ ci ñëw ci alquran insha allah waaw naka lay mën a di bànneexoo ci dund di ci yaatu ci mbëgte alors que loolu xew na ba pare mooy jege wa kullu ma huwa atin at waaw lépp luy ñëw lu ne lu jege la wallah waaw ñu noona le waaw saaxibul qarni wax nañ la mooy Seydina Israafil alayhi salaam hein kon loolu Allahu akbar fuu kon yonent bay saasaam ne loolu bokk naka laa koy laa nekk kon ci kaw suuf di bànneexu day niroog la waxoon Seydina am nooma yaa yaa ghulaam kun fi dunyaa kannaka gharib aw aabir tariq wa 'ud nafsaka min ashaabil qubuur yow gone dama lay dégg nekkal ci àddina bi ka annaka gharib comme un tumuranke te jàppe ko sa bopp lool nga nga jàppe ko sa bopp lool la nga jàpp ñàkk koo jàppe sa bopp lool la saxoo fi te dëkkoo fi fooy jàllal nag waaw fii masla ko ubur la soobu waaye foo xam ne danga fiy romb kese la waaw laa maslaka qaraarin du soobu waaye foo xam ne fa ngay sax de déedéet wa sabat déedéet képp koo xamante ne nii jaar na ci kaw suuf bés dina ñëw ñuy nettali say mbir waaw ñu lay nettali yaa toogoon di nettali ak a def ñu naan mooy def <laughs> bés dina ñëw histoire lay tudd bu dee am nga chance waaw bu dee am nga chance sinon ñaata ñoo fi jaar qad darasat atharuhum wallahi seeni jeexital ràpp na kenn tudd leen te seen dara feeñal waaw kon nag ana nan ngay nekk ci kaw suuf di bànneexu bànneexu yoo xamante ne nii ak yëgadi la lay jóme waaw waaw waaw loolu ma may saay ne kon du ñu lekk ba suur du ñu naan ma ne bay dara la zaxel yeneen saa salaam waxu la loolu <laughs> <laughs> mooy lépp loo man di nekk bànneex boo man di nekk yow na nga bàyyi sa xel sa boroom te xam ne jamono ju nekk man na laa jël si waaw mooy da war a pare pare te képp koo xam ne yaa ngi xalaat sa borom saa ne yow kenn ginu laa neex la dund waaw geneen jouissance ngay am boo xam ne bu bu bu nit ñi nii ñëwoonu mondee ñi xamuñu ko waaw moo la dañuy jàpp ne mais diw diw vraiment che ni say war tubaab bi léeg-léeg hmm, tu ne manges pas de tu ne bois pas de bière ni de d'alcool ni de vous n'allez pas en boîte vous ne sortez pas vous n'avez pas de petit am de petit ami ñangam ak nangam ak nangam tankat léeg-léeg ci la ba wax ci wom moom il est marié mais day tromper fa wam femme di ko tromper <laughs> boo ko waxee day jàpp ne mais vraiment mais mais mais mais c'est quoi votre vie alors hein mais lan mooy sa dund yow yow yow yow yow <laughs> non ñun ni ñuy dundee ku topp ci l'islam nii non tubaab bi day jàpp ne vraiment kii c'est un extraterrestre quoi waaw moo tax la benn la tubaab ba waxoon benn tubaab ne moom koor gi moom lu ne mën na ko ci kii quoi même à la ñàkk lekk ñàkk euh, euh, ko ñàkk moom lool lool c'est grave vous voyez quand même te du mais quand même bon il faut pas <laughs> xoolal kooku pour moom ñun mooy ñun ñi ñii dañuy fottu ñi dunduñu <laughs> alors que <laughs> yow yaa ngi ci jëreen dund fii mu ne yi woon ah àddina seen borom lañ doon bégge waaw ñoom borom bi lañ doon bégal te moom lañ doon bégge waaw waaw qul bi fadlillah bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu waaw <laughs> jullit ñi nag loolu bu ñu xamee suñu bopp loolu moo ñuy bégal waaw mais pas li monde yii façon yii nii waaw bu la ko borom bi joxee di ko gérer di nga ko yor di ci toppatoo di nga ci lekk di ci naan di nga ci faj say soxla dimbali ci ay nit waaye sa sa xol ajuwul ci loolu mu ngi branché wu ci sa borom. saa bu la fëggee pare ka la malakul maw di fëggee pare ka kon nag looy day wax ne kon bor xadiis bii kon raglu na de foo nekk di bànneexu bànneexu mooy yàlla yow nan nga ko mën a defe alors que lii xew na mooy li la bëgg a wax mooy sama ñoon jamono ju nekk dee mën na laa dikkal waaw kayfa an'amu wa saahibu al-qarni qad iltaqama al-qarn nan laay xewloo di bànneexu bànneexu yi alors ka borom bi dénk mu ëf ci buftu bi sex na ko mooy yow jaam bi fuglul sa borom te xam ne nag jamono du nekk da war a pare waxoon naa la bay passé fooy bañ a dee nag bu la fa sa tànk fe bu fa sa tànk teg te war nga am kersa sa borom di la gis foo xam ne bëgguloon la faa gis war nga am kersa yi sa borom bëgg laa gis foo xam ne yow tu es toujours absent wal iyaazu billah nag ah, mu ngi noonu loolu nag daal di diis ci borom way ngëm yàlla yi jullit lii mooy diis ci yow yow borom bi ne leen yonent bari saa saa ne leen wax leen hasbunallah waaw borom bi doy nañu wa ni'ma iski alwakiil alayhi tawakkalnaa aka aka aka aka iski aka baax kañu wàkkeerlu jàll ko suñu lépp alallahi te ci borom bi moom dong tawakkal naa moom la ñu wàkkeelu waaw léegi ba dañu wax ci fii wa nufixa fi suur boobu le xam nga ci suuratu zumar moom la borom bi doon wax waaw wa nufixa fi suur fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufixa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitaabu wa jii'a bin-nabiyyiina wash-shuhadaa' wa qudiya baynahum bil-haqq wa hum laa yuzlamuun Allah ëppam yooyee surtout bu njëkk bi nga xam ne moom la borom bi ne wa nufixa fi suur ci suuratu Zumar aaya 68 ñu ëf ci buxtu bi ku koy ëf Seydina Israafil saahibul qarn alayhi salaatu wassalaam fa sa'iqa day qëmrat faatu man fi samaawaati lépp asamaan yi wa man fil ard képp ku nekk ci kaw suuf illa man sha allah ku dul ku soob borom bi loolu suratu zumar bi ñuy def tafsiru gàtt yi yaa bay dem fa euh, waxoon nañ ci loolu taxawoon nañ ci jarum ci taxaw summa ginnaaw gi kon boobu la yonent bay sa sa nga xam ne bu ko ëffee lépp lu fekkoon muy dund day faatu ba mu des li soob borom bi summa loolu lépp faatu nag ba mu des li soob summa nusxa fii uxra mu ëff beneen ëff ngir nit ñi dekki ngir nit ñi dekki mooy ëf ngir nit ñi dekki te ñépp koy dégg te ku ko dégg fa nga tëdd fa nga faatoo ci géej la gaynde la lekkoon sarti daal yi léppay dajaloo jóg fa idaa hum qiyaamun bu ko defee ñoom ñépp di jóg taxaw ci seeni tànk yanzuruna di xaar seen borom tabaaraka wa taala xool tamit waaw lu ci nara wa ko gëmmentoo ko nàngam wa ashraqatil ardu bi nuuri leer naññi lu koy leeral seen projecteurs yi aata iza zulzilatil ardu zilzalaha dammoon na yëpp waaw centrale nucléaire amatul tout est tout est parti en l'air waaw lépp a yàqu lu ko leeral leeru boroom wa wudi'al kitaab ñu teg téere bi nga xam ne moom lañu wara a yéen xeet wu ne téere wañ la yónnoon est-ce que conforme nga ak moom xeet wu ne nitu xeet wu ne est-ce que téere ba ma yónni woon sama yonent ya alayhimu salaatu wassalaam bëggoon ngeen tënk ci di ci kale seeni jëf ak seeni wax ak seeni teg ak seeni dal ak seeni yëpp seen xaal est-ce que noonu ngeen mel ak téere boobu wa ji'a bin nabiyyin ñu indi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wa shuhadaa ak martyrs ak waaye wa shuhada ak ñépp ñuy seede doom suuf day seede sa yaram day seede yonent yi dañuy seede seen xeet ñuy seede bari nañ waaw malaaka yi doon bind nañuy seede ne borom bi kat lii nga loon ñu ngi nii waaw say cër di seede lépp di ñuy seede yépp dañ leen di teewal keroog wa qudiya baynahum ñu atti seen diggante bil haqqi ci dëgg nag wa hum la yuzlamun te kenn ci ñoom du ñu leen toj ku nekk la nga def moom lañ lay rétribuer waaw ku gis lu bon xamal ne yaa ko fi def borom bi yokkalu la dara ndax na ku ne ku def lu bon benn ngay am waaye ku def lu baax borom bi ci mbaaxam mu dulal la loo xamante ne nii maa la euh, euh, toxsa wala tu'ad loo xam ne kenn du ko takk kenn du ko natt ba koy takk waaw kon lii moo tiitloo yonent bi alayhi salaatu salaam moo moo tax mu ne nan laay béglu nan laay nekkee ci kaw suuf di bég waaw ah, seen mbégte yii hein te lii xew na kii fex na ba pare waaw fex na ba pare kon saxaaba yi bañ tiitee mu delloo leen ci lan hasbunallah kon mooy jullit boo tiitee nekk ci tiitaange del wax lii bari looy wax hasbunallah wa ni'mal wakiil wallahi qad qaalaha alxalil kalima wallahi qaalaha alxalil Ibraahiima alayhi salaatu wa salaam lammaa ulqiya fi nnaar waaw keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ko sànni ca safar sa moom Seydina Ibraahiima alxalil waaw biñ ko fa sànnee lan la mu ne hasbi Allah ki nga xam ne doyloo na ki ma doyloo mooy sama borom waaw waaw keroog loolu la wax man borom bee ma doyloo ba Seydina Jibril ñëwee ak nit ñi di ko fa sànni di ko fa sànni ñoom Namruud mu ne borom bi moom doy na ko moo tax Seydina Ibn Abbaas ne Seydina Xaliil wax na ko koy sànni ca alquran ca ca ca ca safara sax waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ko keroog bañ jógee Uhud bañ jógee Uhud waa Quraysh di leen tëkkuwaat ne dañuy ñëw ngir faagaagal leen waaw ca ghazwatu Hamra al-Asad waaw alladhina qaala lahum an-naas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu hasbunallahu wa ni'mal wakiil waaw suñu boroom ne ca suuratu Ali Imran bi mu nettalee xare Uhud keroog bi ñoom see Abu Sufyaan jógee ci terrain bi xare bi dem di dellu Makka ndax nee nañ jël nañ seen revanche ci la doon waxe wax diñ doon wax jéem fees waaw alxarbu sijaal yawmun lak wa yawmun alayk waaw waaw ba mu taxawee ca suufu montagne ba di jël di yuuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna Muhammad waaw ayna ibn Abi Kabsha waaw ayna ibn Abi Kabsha naam surnom buñ doon jox Yonent bi saa saam kuffaaru Quraysh yi <laughs> Yonent bi saa saam ne bu ko kenn tontu mu ne ayna ibn Abi Quhaafa moom Abu Sufyaan nekk ci pied ci suufu montagne bi Yonent bi saa saam ne bu ko kenn tontu mu ne ayna ibn Xattab ana doomu Xattaab bi muy Seydina Omar hatta seen ñàkk xam gi tus borom bi um euh, umpale wu leen woon loolu xam-xam boobu amoon nañ ne ginnaaw xeet bi noonu la yeneen tubaab yi saa saa Seydina Abu Bakar ginnaaw bi Seydina Omar Allah iqtadu yeneen tubaab yi saa saa ne wal hadiis fi Sahih Bukhari rahimahullah iqtadu billadayn min ba'di Abu Bakr wa Omar Allah mu Sahihayni roy leen ci ñi xam ne ñooy ñëw sama gannaaw ñaar ñooñee di Abu Bakar ak Umar radiyallahu anhuma ñu dem biñ paree wax seeni wax ba dem ca yoon wa nag ñuy yeddante waa Quraysh ñun defuñu fi dara Muhammad faatu alayhi salaatu wassalaam Abu Bakar faatu ñii faatu jaw figure yu bari ñoom faatu ñun ñu foog ne def nañ dara di ñibbi nii léegi ñenn ñu ne mais ñun est-ce que delluwaat dem nettali leen benn yoon parce que fekk ñu ngi fii seet ñun daanaka lii nii mooy dañoo remettre à beneen jamono rek suñu problème ah <laughs> ne dinañ ñu waajalaat te dinañ continuer lu yées fii def mooy l'islam wal iyaazu billah <laughs> après am ci waa Xuzaa ñu leen romb gaa yi ne leen ay kaay leen waaw ndax Abu Sufyaan ne ndax doo ma bataaxal ca Muhammad male am yum ko di boo ko rombee ca yoon wa côté boobu nga jëm waaw waaw léegi yoo dem naan ko wax leen lii ne ko ñun waajal nañu nag ngir ñëwaat beneenum karra beneenum song daal di leen décimer jeexal leen cette fois yi pour tout nag mu jeex quoi affaire yi jeex kenn dootu ko tudd de ah ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam moom la borom bi yonent bi alayhi salaam ne leen hasbunallah ne waa ji ñun borom bi doy na wa ni'mata uskay alwakiil ka ñu wàkkiirlu waaw alladina qaala lahum an-naas ñi nga xam ne nit ñi dañ leen a wax ne inna an-naasa hé yéen nit ñi yéefér yi mooy ñan lañu waxoon lool mooy saxaaba yi jógoon Uhud <laughs> waaw inna an-naasa gis nga nit ñi qad jama'u lakum ah dajaloo na ñoom Abu Sufyaan ak i gàngooram nee nañ ñu ngi ñëwaat seen ah, ils se retournent sur leur chemin ñëwaat fekk leen fi faagaagal leen xat jamaa lakum dajaloo nañ ngir door leen le kaaw final wax saw hum tiit leen leen laaj leen jàmm yónni leen ca kaw ku ku jiitu gaaw wax leen jàmm waaw ne ne leen ne leen bàyyi kii nañ ah on fait jàmm séséle ko nangam ak nangam ak tamit lu ngeen bëgg wax leen lu ngeen bëgg ragal leen leen <laughs> ñu fag na loolu da leen di tiitloo waaw mooy ku faar yi moom lañ ma sa nekk ci kaw suuf waaw naan la bul résister ñun moom dañ lay ñu ngi ñëw <laughs> ñu ngi ñëw dañ lay faagaagal jarul ngay résister waaw ak si nañook suñuy booy ak suñuy nàngam ak suñuy char ak suñuy satellite yooyu bu yeboo yow ngeen toog rek di xoole waaw loolu nag képp koo xamante ne nii esprit wolof nga yor ah. <laughs> sa waay yow daa am looy seet ci mbir yi te sa gëm daa des esprit wolof <laughs> <laughs> fekk ne boobu fekkee ñaari wolof yuy daw <laughs> ñaari joolaa tëgg met <laughs> fekk ma tooñ nga dab dóor joolaa ñaari pël pël xeex waaye ñaari wolof yuy daw nekk nga ñëw jiim genn dëgg met jiitu naa kër ga yow fekk ma kër ga loolu la tooñ la non wolof yaay jàmbaar na non li ma esprit wolof mooy esprit sénégalais mooy ñoo xamante ni nii daanaka mooy sacrifice daa mel dañ koo fàtte ne loolu ñun lu ñu xamoon la suñu maam lu ñu xamoon la waaw boo gisee yu bari di xew suñu réew mi politicien bi daa xam ne lu toute façon gars yi boo ci nee boo ci nee tuy tuy deux bal ñaar tëj ci ñenn rek ñépp daal di toog waaw <laughs> ku mel noonu moom saay <laughs> ah moo taxit gars yi def lu leen neex <laughs> waaw kon nag faxshawhum ragal leen leen ñoo foog ne gars yi wax jooju yokku leen da leen mi mi da a cuut ay piqûre yoo xam ne da leen a gën a doy mayu mayu kawarte yokku leen wa qaalu ñu hasbuna allah borom bi doy nañu wa ni'mal wakiil tas ci doy lo qu'il revienne nañ ñëw ñun pare nañ ak suñuy góoma suñuy pansement ah moo tax keroog ñenn ñi dañ leen doon yëkkati waaw waaw ghazwatu Hamra ak Asad ñenn ñi dañoo blessé woon ñooy ñaari frère ya kii day yëkkati ci boot ko yóbbu dox lu tuuti teg ko moom mu boot ko ñuy defante noonu kooku xam ko ko xare sut que loolu la mooy seen gëm yàlla lañ doon demee ma boo dañ naan non sawaay yow nag te infirme noo toi yow yow am nga ngànt non ñoom ñépp képp yonent bi alei saat salaam képp ku kii ànd ak man mooy ku demoon ci xare Uhud bi ba mu def sëy naa Jaabir kese la permettre mu ñëw da woon ndax baayam ñu ngi ko faat keroog eh, Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon loolu yonent bi alei saat salaam waxee lii tiitloo nit ñi sahaaba yi mu ne leen wax leen quulu wax leen hasbunallah waaw borom bi doy na ma wa ni'ma alwakil wa ni'ma askay wa ni'ma aka baax alwakil waaw kon nag affaire bi lii la hasbunallah lu rëy rëy la jamonoy tiitaange hasbiyallah wa ni'ma alwakil waaw waaw ku lay tiital rek yow de façon nee ko hasbiyallah <laughs> waaw waaw kon mu ngi noonu walla sa saxaaba yi sañu ko ñun ñëpp wa ni'ma iskay alwakiil waaw boroom gëm noonu lay mel kon insha allahu taala kon eh, ñu yem ñi eh, am na xadiis Seydina Nu'maan biñ gisoon keroog daal lu ma fàtte woon lu amoon solo mais sori na mais nañ ko bàyyi parce que dafa sori quoi <laughs> waaw dafa sori mais nañ ko bàyyi garaawul insha allahu taala <laughs> léegi kon bii di ñëw ñu daal di àggale kon xadis ñaari xadis ñuy defe quatre cent dix ak quatre cent onze di xadisu Seydina Abu Hurayra tëjee ko xadisu Sayyidatuna Aysata radiyallahu ta'ala anil jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala